Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi lbaabi saalis baabu sabr wa an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innahaa satakuunu ba'dii atharatun wa umuurun tunkiruunahaa qaaluu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam famaa ta'murunaa qaala tu'adduuna al-haqqa alladii alaykum wa tas'aluuna allaha alladii lakum muttafaqun alayhi wal athara al-infiraadu bi-shay'i amman lahu fiihi haqq kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñëw indi xadis numéro cinquante et un ginnaaw bi nga xam ne muy juróom fukkeelu xadis ak benn ginnaaw bi ñu gisee xadiis juróom fukkeel bi doon wax li mawlaana ibnu Abbaas doon nettali diggante Uyayna ibn Hisn ak Seydina Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne waan ibni Mas'ud xadiis bi mu ngi koy jële saxaaba boo xam ne bari na luñ ko gis muy Abu Abdirrahmaan Abdullah Abdullah ibn Mas'ud kon waan ibni Mas'ud mu ne mu ngi jële ci Seydina ibn Mas'ud mooy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena innaha satakunu ba'di athara waaw mu ne dëgg-dëgg de satakunu dina nekk ba'di sama gannaaw mooy bu ma fi jógee waaw kon mooy lan mu ngi yëgal saxaabaam yi ne leen duma fi sax de ndax borom bi bindut koy sax ci kaw suuf déedéet kullu man alayha fan képp koo xam ne mu ngi ci kaw suuf si fan waaw mooy dina jeex bés dina jot mu war fee bàyyeekoo mooy du fi sax moom rasulullah alayhi afdalu salatu wassalaam waaw moo tax alquran bari yoo xam ne day junju ne dafiy jóge te tuddoon nañ ci keroog bi ñuy wax eh, mooy jataay bi ñu génn Mawlana Ibnu Abbaas bi yonent bi Seydina Umar laajee toogaa ñam doon toogandool ci boroom xam-xamam min as-sahaaba radiyallahu anhum ne leen lan xam ci saar bi suuratu nasr idaa jaa nasrullahi wal ñenn ñi wax ñenn ñi waxuñ Mawlana Ibn Abbas ñu ne ko ndax yow lool nga wax mu ne déedéet man li ma ci gis mooy ne borom bi moo ñu doon tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa te mu ngi woon suñu biir waaw te bari na lu ñuy xamal ke ne moom du fi sax waaw waaw kii ci la innaha satakunu ba'di athara mu ne dëgg dëgg dina nekk ba'di sama gannaaw mooy bu ma fi bàyyeekoo asara waaw asara boobu nag al imaamu Nawawi ca jeexital ba mu ne wal asaratu al infiraadu bi shay'i amman lahu fihi haqq mooy wéetoog benn mbir boo xamante ne ni yow da nga jël am keneen ku jàpp àq yow nga wéetoo ko kese <laughs> mooy li li li ñu dëng ñeen di def <laughs> lu ñépp bokk. yéen yéenu neen ngeen bëgg koo jël daal di koy antimoo wéetoo loolu mooy asara wala waa ji loo xam ne ñépp ko bokk fii mu ne kees gi keesu ñépp la budget de l'État la mu jaaxaan ci mooy tëdd ci wute ah jënd ci ay këram def ci ay compte à à à à di place def ay placement def ay investissement te àqu ñépp la kooku loolu mu def mooy wéetoo loo xamante ne keneen da am àq loolu mooy asara yonent bi alay ne innaha satakunu ba'di asara yëg leen ne dina am sama gannaaw asara de waaw waaw <laughs> ah moo tax ci beneen riwaaya bi innakum satarawna ba'di athara yéen sama saxaaba yi rawatina waa lamsaar ah Eh? xam nga ñoom la doon ja wax mais wax ji ci pour ñëpp la <laughs> ñoom la doon wax ah moo tax al imaamul Buxaari bi mu ko indee ndax indi na ko ci bi mu ko indee ci ay bërëb yu wute bi mu ko indee ci kitaabul fitan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa satarawna ba'dii umuuran tunkiruunahaa wa qaala Abdullahi ibn Zayd radiyallahu anhu qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam isbiruu hattaa talqawnii alal hawd waaw mooy buntu boo bëre mu ne buntu téere fitna yi buntu waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne sa taraw na di xel seen ngeen a gis bandi yi sama gannaaw umuuran ay mbir yoo xam ne tunkiruuna ha di ngeen ko bañ parce bokkul ci lislaam waaw du yoon julli du doxane noonu wa qaala abdullah ibn zayd min aasim al ansaari radiyallahu anhu qaala nee na qaala an-nabiyyu loolu la bu wér la moom ci saxiixayni keroog Hunayn moom mii la ko doon nettali qaala an-nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na isbiru hatta talqawni ala al-hawd muñ ba ni ngeen di dajeeg man te xawdu ba parce que Hunayn yonent bi alayhi salaatu salaam leen dajale woon noo gisee keroog bi nga xam ne gis lañ ko fi gise di ko fi Hunayn Ji'irraana bi yonent bi alayhi salaatu salaam di séddale noonu incompréhension yu bare amoon ci ñu du du du du du du naafiq boobu ak Dul Xuwaysira kese waxoon sauf que ñoom ñoo ci wax loo xam ne tegginuwul mais incompréhension bi am na ñeneen mooy ñàkk euh, xalam li yonent lay saasaam li tax muy muy muy defal ñii di jox ay téeméeri gëléem ak waa Quraysh ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom barki démb boo njaay lañu ubbi foofu quoi di leen jox ay téeméeri gëléem ñu am na yoo xam ne comprendre ñoom def loolu ñu sincère dont les ay parti ci lan saar voilà ba yonent bi saa saam dajale leen ca angar ba boo fële ca Hunayn daal wax foofee la Seydina Abdallah ibn Zayd mii nii radiyallahu lii muy wax nii loolu la foofu la ko yonent bi saa saam waxe woon ne leen innakum ah, asra ah di sama gannaaw li nga xamante ne nii mooy yoo xam ne yéen am ngeen ci àq waaye dañ leen di tegani nee duñ leen ki boole bu lool amee nag fasbiru muñ leen hatta ba ni nga xamante ne nii xaw nii ngeen di dajeeg man alal xaw bi ci sama mbalka moo mële nga xam ne ku ci ku ci naan dootoo mandeeti dootoo dootoo marati ba faw yawmal qiyaam waaw <laughs> inna ataynaakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kon mu ne innakum dëgg-dëgg yéen mooy ci riwaaye boobule sinon bii innaha innaha satakunu ba'di athara te loolu mooy riwaaye al imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayri an-naysaburi voilà foofu la na innaha riwaay imam muslim bi moo ne innaha satakunu ba'di wa umurun ak ay mbir yoo xam ne tunkirunaha waaw moom moom moom di ko bañ de waaw mooy yu jaaduwul ko gis ci mbiru bii na ci façon bidaa gu ne di nga ko fi gis saxaaba yi lu <laughs> Euh, les euh, l'empire omeyyade les euh, banu umayya ñenn ñi saa bu bañ ne bañ jiitee lu leen neex lañ doon wéyal bi di ko def ñenn ñi nga xam ne yenn umara yi mais àjjuma jot ñu topp di xutba kese ah di wax yoo xamante ne nii ay waxu politique kese seen mbiru bopp kese waaw te kenn du jóg waaw. fa ñuy nekk ñenn ñi ngi xutba di xutba di xutba ba tàkkusaan bi dugg <laughs> hein <laughs> moo tax yeneen tubaab saa saa waxoon na leen ko de nan ngeen di def waxoon na ko lenn ci saxaaba yi waxoon na ko lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen nan ngeen di def bu borom bi defee ay jiit yoo xam ne jiite leen ñoo xam ne dañuy yéexi julli ji ba daanaka saa yi <laughs> tàkkusaan du du di waaj a génn. mu ne ñu ne ko loo ñuy digal mu ne julli leen seen kër bu ngeen ñëwee ngeen jullee ak ñoom <laughs> waaw loolu lépp ngir bañ shaq shaqul asa waaw ñu daldi bis eh, bi eh, discorde ak ak ak li nga xam ne mooy problème am seen diggante ñàkka ñàkk eh, mooy cohésion bi am diggante ci julli ñu bañ a am ndax bu ngeen defee loolu rébellion gaa yi dañoo féroce ndax ñoom moom seen nguur lu ne la leen jaral waaw la naa ak naanum ndox la ñemale waaw yeneen tubaab yi saa saa nag nañ naa sa takunu ba'di seeni yi ngeen xam ne yeneen ñépp ko bokk ñu tegaleen ne daal di koy yokk waaye wa umurun tunkurunaha tay mbir yoo xam ne di ngeen ko ñaawlu de ci wàllu diine waaw mu ngi noonu nga xam ne gars yi dañuy ñëw di def lu leen neex léegi nag xaala bi yonent ma lay saa saa waxee xaalu saxaaba yam ko wax ñu ne ko waaw mais yonent ma lay saa saa ya rasulallah fama ta'muruna sallallahu alayhi wa sallam mais yonent ma lay salaam mais lan nga ñuy digal hein lan nga ñuy digal bu boobaa ndax lële bul foog ne ab hadis Abdallah ibn bi. comme ko waxoon na ko waa Lamsaar kon ñoom rek lay wax mais mooy Ali Abdallah ibn Mas'ud moo ko nettali te keroog bi muy wax ak waa Lamsaar da ne na na bi fi leen di dajale na ku dul Ansaar yi bu mu fi nekk waaw ñaari nit ak ñetti nit yoo xam ne bokkuñ ci Lamsaar yi ñoom ñoo ñëw yonent ba saa saa bokk ci Quraysh waxu leen dara bu ween bon ca siiram ba koy gis maa ngi naan man de sama xel li ma jox mooy kooku Seydina Siddiq la war a doon. wala ku mel ni ñoom Seydina euh, Omar ak ñoom Seydina Ousmane ak Seydina Ali ñooñu ñooñu amaanañ kenn te sax ak siddiq lay gën a ñëw waaw boo ci yokk nga xool ñeneen ñetti ñi ñi ma tudd kan nga ciy boole biñ ñëwee yeneen trois cent cent gis na leen waxu leen dara ñoom ñu toog waaw. waaye noonu la ko waxee ñii ba ab Ibn Mas'ud mii daal di koy fekke surtout ñi nga xam ne ay néew ju doole lañ woon tam yorenti ma ne sax xam na fan la seeni mbir di mujje waaw te lii nag mooy saxaaba yooyu la ko mais pour ñun ñëpp la xeetam ñëpp la waaw waaw képp ku nekk ci yoon rawatina ñi nga xam ne ñoom la ak mbaax ñor ñoom la sunna yu ñor ñoom la tegu ci alquran ñor ku dund bi nga gis yoo xamante ni nii wallaay du la neex ci mbiru diine ña ñoo xam ne moom la ñuy wu di ko woote fii mu ne buñ nee diine ñu jàpp ne ñoom ñooy les représentants yonent bi alayhi salaam te daanaka li fi yàqu yëpp ñoom ñoo koy yone ci ñoom lay jóge moo tax mu ne di ngeen gis ay mbir yoo xam ne wa umurun tunkirunaha ñu ne ko nag qaalu <laughs> ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fama waa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa lan nga ñuy digal gis nga laaj gis nga lii moo am solo yonent bi salaam wax na ko xam nañ ne day am waaw waaw ndax huwa sadiqul masduq comme ni borom hadis bi doon wax <laughs> ibn Mas'ud aw kama qala <laughs> ah as-sadiqul masduq ki nga xam ne moo ki nga xam ne mooy dëgg te moom la ñuy dëggal mu yonent bi alayhi salaam ñu ne ko mais lan nga ñuy lan nga ñuy digal lan nga ñuy conseiller yow rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nañ déglu de qaala mu ne tu'adduuna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluuna allaha alladhi lakum mu ne tu'adduuna al-haqqa alladhi alaykum aq bi nga xamante ne moo nekk ci seen loos yéen ñan warlul leen ko ñoom ñi leen jiite loolu na ngeen ko matal jooxe leen ko bu leen ne non comme que ñoom deful li ñu war a def wala ñu ngi déconné wala ñu ngi def yoo xam ne yenn yi baaxul dara dootul joxeeti li nga xam ne mooy zakat sax dañ leen ko dul jox déet bu leen def lool yéen li ngeen war envers dig seen digganteeg ñoom matal leen ko waaw waaw comme zakat wala yoo xamante ne ni mobilisation daa war am comme ay jihaad ak yooyu ngeen ngeen ngeen ngeen war a dem yu mel noonu bu leen ne dew ma wala ci wàllu alal nga ne dara dul doxe nga ne man du ma joxe dara parce que waaye yow dara man bu doon tey <laughs> réew moo xam ne <laughs> pour pour jege dal mbir mi ñu <laughs> ne waaye yow France gi gars yi comme que gouvernement bi day déconné man de saa yi fayatuma impôt dara la laa dul non saa yi déclaration d'impôt ci boppam laa du def ngeen nekk group ne yéen dara ngeen du def yu mel noonu la voilà léegi comprendre nga ne dara laa du mën a déet. mu ne tu'adduuna al-haqqa alladhi alaykum joxe leen li nga xam ne àq bi nga xam ne moo nekk ci seenu loos lool joxe leen ko wa tas'aluuna allaha alladhi lakum waaye réew mu am ku nekk ku koy dund ay droit ay devoir moom la ñu ma lay di jàngal li du ay Bonaparte ci gaa yi ñoo ne ko jàngal ay Montesquieu ak gaa yi ah non yooyu fi fonk la ay ay Jean-Jacques Rousseau non mooy ki xamul sa diine ba pare. bay kalalaatu ci ay laïcité ñooñu jàpp ne ñi ñoo fi indi lu moderne yaa la qawlu kadib déedéet ñun yonent yàlla saa saa ma ñu xamal lool l'islam ma ñu xamal lool waaw réew ku fa ne am nga yoo xam ne yow yaa ko war a taxawee am yoo xam ne dañ la koo war a defal en tant que citoyen waaw moo tax mu ne yéen kantaa li leen war yéen mooy seeni devoir moom la naan tu'adduuna al-haqqa joxe leen devoir bi nga xam ne alladhi alaykum moo nekk ci seen loos moom ngeen war a taxawee société bi li ñu fi war a def li ngeen fi war a def bu leen ci bu leen ko kenn réclamer def leen ko waaye wa tas'aluna alladhi lakum kanta la ngeen moom nag seeni droit yéen la ñeel war a tukkee ci nguur gi ñoom ñoo ko war a defar bi waa réew mi mais defuñu ko ah ngeen laaj borom bi. jublu ci boroom bi ñaan ko li nga xamante ne nii moom seen àq la ngir moom moom moom moom ngeen laaj ko seen borom <coughs> waaw waaw <coughs> bu ko defee ngir mu soppi leen leen wala moo soppi leen ñoom ci seen bopp wala mu soppi leen fa ñoom jële fa ñaaw ñu ñeneen waaw <coughs> kon nag mu ngi noonu hein mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi mu ne xadis bii de ah muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al imaam muslim ibn al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye na ko noon seen sëriñ daal imaamu ahmad ak al imaamu tirmidi rahmatullahi alayhi am na yeneen xadis yu xaw mel ni boo xam ne dina ko indi ci kat moom la ciy teg eh, moo tax eh, al imaamu Euh, muslim dafa solo xadiis boo xam ne ci yaay ummu salama rahmatullah alayhi mu ne yonentu ay saa saam dina am sa yakunu umara fa ya'rifun wa yunkirun dina am ay nguur yoo xam ne ay ay jiit yoo xam ngeen leen am ci kanam xewagu jamono ji ndax maa fi ne man alayhi salaatu wa salaam ak ñi may gën a jege ñooñu moom taay du xew ñoo xam ne bi ngeen am yu baax yu ñuy def yu ngeen xam am yoo xam ne di ngeen ko di ngeen ko bañ parce que lii moom baaxul xam ngeen ne tegul fet ci gàttal léegi saxaaba yi ne ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñooñu nga xam ne dañuy def lu dul noonu ba pare naan dañuy jiite ñooñu afala nuqatiluhum qaalu laa qaala laa ma sallu yonent bi sallallahu ñu ne mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que ñooñu mënu ñoo xarek ñoo waaw ngir destituer destituer leen coup d'état leen mu ne déedéet waaw maa sallu fekk ñu ngi julli waaw moo tax ci riwaaya Awf ibn Malik al-Ashja'i moom dane dañu ne ya Rasulallah afala nunaabidhahum inda dhalik qaala la ma aqaamu as-salaa ñu ne mais yore tuuti saa saa est ce que du ñu songante ñoom xarek ñoom ay jaasi xarek ñoom ut arme xeex ak ñoom waaw sànnante ko ñoom bam bam sax bañ jógee mu ne leen déedéet ma aqaamu salaa fekk ñu ngi taxawal julli waaw kon nag ah mu ngi noonu léegi kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy teg xa kantaal yi mu waxoon wal asaratu al infiraadu bi shay'i amman lahu fi haqq lool wax nañu mooy ëffal yow ëffal sa bopp loo xam ne nit ñee ko bokk alalu ñëpp alal public argent public ah, parce que yaay député wala maire nga wala trésor ngay liggéey wala wala yow yaa ngi impôt demal après yow nga ci jël loo xam ne sa àq lu ñépp moom nga moomale ko sa bopp waaw jaawale ah, poosu li ñépp moom ak sa poos gafakaak ngu ah, askan li nga jaawale kook sa bos te yaa ko tey <laughs> loolu waxin mu rafet la kese mooy yaa ko tey voilà kon nag muy wax ci hadith bi ci tegu mu ne waan abi yahya usayd ibn hudayr radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan min al-ansar radiyallahu anhum qala qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam alaa tasta'milunii alaa tasta'milunii kamaa ista'malta fulaanan faqaala innakum satalqawna ba'dii atharan fasbiru hatta talqawni ala al-hawd muttafaqun alayhi wa usayd bi dammi al-hamza wa hudayr bi haa'in muhmalatin madmuumatin bi haa'in muhmalatin madmuumatin wa daadin mu'jamatin maftuuhatin wallaahu a'lam. Qaala al-imaam an-Nawawi rahimahullah muy indi hadiis numéro 52 juróom fukk ñaar mu ne an wa an abi yahya mu ngi jële bii ci saxaaba la boo xam ne dàkkantalam moo doon abu yahya nu mu tudd mu ne usayd ibn al-hudayra usayd ibn hudayra voilà en fait <laughs> parce que dañ naan usayd ibn al saay da ngaa juum de ndax nga naan Ibnul Hudayr ma ne la noo juumu ma bu dee version li imaamu Nawawi ni mu ko ndi waaw boobu judu Hudayr la bind mais dañuy wax moom turam ah daan dañuy wax al Hudayr di wax Hudayr ah boo ci wax rek kilahuma sahih benn bu nekk ci ñaar yooyu rek boo ci wax rek insha allahu taala daal dinay wér kon mu ne wa an Abi kon mu ngi jële ci ki nga xamante nii mooy Abu Yahya nan la tuddoon mu ne Usayd ibn al mooy Seydina Usayd ibn al-Hudayr di doomu Hudayr nekkoon nag ci sangu euh, waa Ansaar euh, bokkoon ci waa Banu Abdil Ashhali fala bokkoon bokkoon ci waa Aws euh, bokkoon ci nuqaba yi ñi nga xam ne ñooy délégation Ansaar ya moom mi e, Seydina Usayd ibn al-Hudayr bokk na ci ñi Seydina Mus'ab <laughs> convaincre woon ci l'islam <laughs> moom ak Seydina Sa'd ibn Mu'adh <laughs> seen nettali ba ak Seydina Mu'adh nday sax nag Seydina e, kii mana e, kii Mus'ab Mus'ab la wax Mus'ab ibn Umayr voilà pa pa Mu'adh wa Sa'd ibn Mu'adh sayyidul ansar moo kii nii ay naataango lañ woon waaw ñoo doon sangu seen ñoñ ah sayyidina uh, Musab radiyallahu anhu moom ba ko yonent bi sallallahu alayhi yónnee mu dem Yasrib ngir ña a tuub mu leeral leen seen diine te woowaale ñooñu ñoom ñii sayyidina Musab moo leen woo ci diine ndax gëmuñu woon temps yooyu waaw moom sayyidina uh, Usayd ibn al-Hudayr rajulan mu ne daa benn waay boo xam ne minal ansaar yi mu ne dafa am benn waay boo xam ne ci lansaar yi la bokk hein dafa dafa qaala dafa wax ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waaw eh, eh. kooku mooy kan ah nag man gisuma ci shuraax yi bu dee al imaam euh, al xaafis dane lam aqif ala ismi waaw <laughs> dane man moom jotewu ba turam waaw xawma kan la gisuma fenn foo xam ne mu euh, lañ tudd turu waa ji dane daal benn waay ci lansaar yi kon kooku mubham la wala muhmal naa la bàyyi nga lijjanti ko leer <laughs> kon an rajulan benn waay min al ansaar ci wal ansaar qaala dafa ne ya rasuulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala tastamiluni xam nga wax lëkkaale buntu bële ak lan la mais moom bi ñoo niroo hadis euh, bi génn moom bii ko insha allah da kooku dafa ñëw ne yonente bi alei sat salam ala tastamiluni mais yonente ndax dooma dooma dooma jox fonction dooma jox ab may la ngay tabastamalta fulaana comme ni nga xamante ne noon nga embauché diw ah ndax yonent ware sa sam kaana raisa dawla moo jiite woon ah, l'islam bi ñëpp réew wa yëpp waaw wa nabi waaw kon nag mu ne ala tastamiluni mu ne yonent bari sa sam ne dooma dooma dooma kii dooma salarié kastamalta fulana comme li nga xamante ne nii noonu la fay noonu la noonu nga salarié diw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sa satalqawna ba'di athara ne ko yéen bi ngeen xami di ngeen daje ak sama gannaaw ak gënale goo xam ne moom lañuy def ci seen kaw waaw dinañ jël loo xam ne amoon ngeen ci àq jël ko féetewoo ko bàyyi leen fasbiru muñ leen yéen waa lansaar hatta talqawni ala al hawd ba ni ngeen dajeek man ci hawd ba waaw kon nag mu ngi noonu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam hein daa bari woon ñu mu doon salarié ñenn ñi mu def leen ñu jiite benn benn contre benn côté wala sarax yi zakat yi bu ko doon dajalewu ñu salarié la te ñoon dañ ciy am wal amilina alayha ak yu mel noonu léegi nag waa ji ne ah hein hein ne kon nag est-ce dooma ko def waaw dooma salarié mu ne mu ne ko di ngeen di ngeen daje di ngeen gis sama gannaaw loo xam ne hein dañ leen di gënale ci mbir yi bàyyi leen kon nag ni ngeen di def muñ leen ba ni ngeen di dajeeg man ca sama xawdu ba waaw waaw am na nag al imaam al xaafis <laughs> dafa wax lu dafa wax lu yéeme <laughs> xam nga sànq maa imaam al xaafis nee na anna rajulan al ansaar kenn ci lamsaar yi ci alfath la wax wax ji mu ne kenn ci lamsaar yi al imaam al xaafis mu ne bi ma bi mu demee ba ci biir ci kitaabu manaaqibil ansaar baabu qawlil baabu qawlin nabi sallallahu alayhi wa sallam lil ansaar isbiru kooku noonu ci même même même kii bi hadis boobu noonu mooy hadis bii